fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahya bnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wassalaam kitaabul jihaad kon walillahi alhamdu wal minna bi nga xam ne ci lañu ñu jeexal euh, tome ci suñu jotaay bi ñu génn jeexal li nga xam ne moo doon chapitre deux cent trente trois doon wax baabu wujubil hajji wa fadli nga xam ne bunt boobu moom kese moo fa nekkoon muy kitaabul xajj téere boobu moom kese ko doon benn chapitre hadith bi ñu mujjee woon a gis mu doon hadith mille deux cent quatre-vingt-quatre mu ne woon wa an ibni Abbaas wa an ibni Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kaanat ukaazu wa majinnatu wa dhul majaazi aswaaqan fil jaahiliyya walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jël comme niñ ko waxoon téere bu bees euh, ci Riyadou Salihine téere nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin al imaam teg ci kitaabul jihaad kon ginnaaw bi nga xam ne ci la jaar ci julli woor ak yooyu léegi nag muy ñëw ak jaaroon na ci euh, façon saraxe yi voilà zakat julli zakat koor ñëwoon ba aj léegi nag mu jàll nag après loolu nag kitaabul jihaad lo muy téereb jihaad al jihaadu ah, comme li al imaam al xaafiz ibn Hajar wax ne ah, jihaad moom bi kasril jiimi asluhu lughatan al mashaqqa yuqaalu jahadtu jihaada balagtu al mashaqqa wa shar'an badlu al juhdi fi qitaal al kuffaar wa yutlaqu aydan ala mujahadati an-nafs mu ne jihaad moom niñ koy daptoo di ko takke mooy ci Fathul Baari la doon wax bi imaamul Buxaari def bismillahir rahmanir mu ne jihaad kasra ci suuf lañ koy maas jihaad ah, mu ne nag cosaanam ci wàllu làng mooy coono al boo nee man dañuy wax arab daan jahadtu jihaada mooy def naa yulli naa sama dayok coono jote naa loolu mooy balaxtul mashaqqa jote naa ci ak coono lu bari way loolu mooy ci wàllu làng mooy kuy kër këri ngir am dara boo bëggee dara ñu ne ko danga il faut nga nga jihaad ko am ah mooy da ngay da nga def des efforts qu'il faut c'est ça jihaad ci làng léegi nag bu dee ci wàllu charia étymologiquement mooy li ñu wax léegi ci wàllu sariya nag mooy bazlul juhdi mooy yulli sa coono ah fii qitaalul kuffaar ci xeex ak yéeféer yi nga xam ne dañoo war a xare ñoom mu ne wayut la ko aydan waaye dinañ wax jihaad mu boobu nag di ko joral ala mujaahadati nafsi xare sa bakkan shaytaani ak shaytaan wal fussaaq ak kàccoor waaw kon loolu ci gàttal mooy loolu al imaamu rahimahullah Euh, waxoon nañ la lii taxawoon nañ ci ci siira bi biñ ci àggee ay c'était vers les années deux mille seize ans <laughs> waaw waaw <laughs> ca kitaabul jihaad yi mooy ba ñuy tàmbalee euh, gàddaay yonent bay saasaab yu ñëwee Medina ginnaaw première at bi léegi nag duggoon ci ñaareelu at bi nga xam ne ci la ghazwatu xare yi tàmbalee woon ñoom abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwanin wa badru qitaalin ma sulaymihimi yooyee avant yuy tàmbali lool ci lañ defoon nag benn introduction introduction au guerres hein loolu euh, euh, euh, ak xooloon tamit defoon nañ différentes étapes de la législation de la guerre sainte mooy fi mu yàlla est-ce que yonent saa salaam l'islam alquran dafa ñëw rek ñu ne leen commencé leen xare déedéet mooy étapes yooyu mu jaar. nga xam ne Makka kenn yoonalu ko fa woon moo tax yéeféer yi dañ doon def jullit ñu loolu nekk ci ay xeetu mettit yonent bay saa saam naan leen muñ leen boobu muñ la ko boroomam digaloon mu koy digal saxaaba mi radiyallahu taala anhum wa ardaahum taa yooyu moom muñ la woon amul woon xeer amul woon déedéet déedéet loolu kese la muñ yéeféer yi ñoom Abu Jahlin mel ni ñuy entraîné wu ci jullit ñi waaw ku am sa dagar daal def ci ñoom lu la neex waaye gars yi duñ fayu xatta défendre sa bopp bi xeex ak ñoom dañ leen ko doon waaw mais bi nga xam ne nag ndax loolu dafa am xikma parce que foofu Quraysh si ñoo yomoon doole ñoo yoroon lépp boo fi ñëwee di jéem a xare ak ñoom mais dañ leen di faagaagal ñu jeex voilà te ñoonu julli nee noonu minoritaire <laughs> léegi nag bi nga xam ne ci la gàddaay nag suñu boroom wàcc nag udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir waaw ne udina daal dina ñuy jox ndigal ñi nga xam ne ñu ngi leen di bunduxataal di leen duma di leen di xare ñoom di leen sonal ñi leen ñi ñi que eh? leen a tooñ boroom bi jox na leen digal ñu fayu muy jihaadu dafay mooy ñu ñu défendre seen bopp waaw ak tamit di aar seen bopp waaw ba moo taxoon ak tamit loo xam ne jaay jël nañ ko ci seen ñoom ñu man koo nangu moo tax yonent waaye saa saam ba lool kiiwee nag première année bi mu agsee Medina ba mu def dëgëral réewum jullit ni am ay accord ak ñi nga xam ne duñuy jullit te nekk ci dëkk bi minal yahuudi ci yahuudi yeeg yi nga xam ne ay arab lañu woon yoo xam ne awsaan yi lañ doon jaamu ak ñooñu defar les lien ak ñi nekk arab yi nekk autour de Médine consolider loolu après nag ci la jublu nag suñu boroom nag ndigal li fekk ndigal li ñëwoon na mu waajal nag léegi di yónni ay sariya moom tamit di génn fu mu dégg ne waa Quraysh comme que waa Quraysh ñoom la woon <laughs> waaw summa bada billadi eh, mu tàmbali ci ñi nga xamante ne nii talabu billadina talabu itfaahu zaa'idiina naara bi darabi waaw loolu la borom xilaasu zahabi sayyidi alxaaji Malik alayhi ridwaanul Maliki doon wax ginnaaw gi mu tàmbalee ci gaa yi nga xamante ne nag ñoom ñoo doon taam ñoo doon taamu ñoo bëggoon fay l'islam muy lan waa Quraysh te xamuñ ne saa ñu bëggee fay l'islam defuñ lu yokku taal bi xay xal <laughs> waaw zaqidina nara bi dorami saway mais ñoom xamuñu tus foogoon nañ ne seen yooyu moo tax l'islam loolu la quoi boo ñëwee naan da ngay xeex l'islam da sonal sa bopp képp en plus da nga koy may publicité boo xamante ne nii amaana yow yow bu dul bu dul lool loolu moom doonu koon am <laughs> boroom bi nag xikmaam fu ne la koy jaarale waaw mu jaarale ko ci gaa yoo xam ne nee dañuy xeex l'islam suñu borom def loolu muy xéewal gu rëy waaw boo xamante ne nii day tax gars yi ci la ñuy découvrir sax lan mooy l'islam dëgg-dëgg waaw yolent bari saar saam ni muy ca ñoom la tàmbalee la la tàmbalee mooy léegi euh, mooy euh, euh, léegi nag képp koo xamante ni waa Quraysh seen alal yañ nangu woon moom laa na udina lilladina na hmm, bi annahum zulimu waaw borom bi nag ci dimbali leen ñoo ñee nga xam ne ñoom lañ doon bunduxataal Makka ku ko man la alladina uxriju gaa yi ngam dañu leen génn ci seen kër yi génn leen seen alal yi te amul benn crime buñ def lu dul ne dañ ne rek rabbuna allah suñu boroom daal mooy yàlla gaa yi ne la nag lool nag du ci dal waaw rabbuna allah xat loolu du fi am waaw léegi nag yonent bay saa saam ci ñoom la tàmbalee muy waa Quraysh nga xamante ne lépp loo xamante ne nii luñ mës a jóg la ah taxaw naan euh, dañ koy def commerce di jaar foofu yow nangu alalu nit ñi ba pare di jaar seenum dëkk ne dangay commerce ji loolu mooy vraiment mooy euh, nargewaate quoi <laughs> léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam daal di tàmbalee ci moom waaw summa btada billadi min xawfihi talabu itfaahu zaidinan naara bi dorami voilà loolu la woon summa btada billadi hmm? mooy mooy buntu boobu doon wax walin nabi adinal baari bi nasbirahan taduqu hamata zil inkaari wa shahan waaw après mu jaar étape yi mu jaar wa awalan ayatul hajj allati nazalat mooy bi ñu wax léegi udina alladhina yuqataluna min ba'di wa'din difaa'in min ilahihim yi borom bi leen borom bi diggée ne boo leen di aar wa ba'du ya ayyuha ja'at mukarraratan min alkitabil azizil muhkamir tasimi waaw yaa ay yu bari ñëw ci ginnaaw di soññ julli ñi ci ñu défendre seen bopp waaw ci la yeneen bari saa saam nag doon yónnee nga xam ne ñooy sariya waaw li hamzatin aqadal muxtaaru alwiyatan ubaydatin thumma saadin dayramul buhumi fi ra'si zayin wa qaala al ba'du zaaka fi al aami taabi'in luulee yaa la xulfihimi waaw mooy yónni ñoom sariya Seydina Hamza mu mu ko mu koji benn caravane Quraysh boo xam ne amul jëf li na ko jiite woon ñoom Seydina Hamza karle ne leen taral <laughs> waaw <laughs> ba ki nga xamante ne euh, muy euh, euh, Majji ibn Amr ñii ne Mahshi ibn Amr ad-Damri moom moo dox seen diggante ba keroog laale amul waaw Abu Jahlin yoroon ko euh, kii li nga xam ne mooy euh, jiite woon convoi waa Makka bi caravane bi Seydina Hamza ne ko taral karleen <laughs> waaw budul woon Maxsi wala Majd ibn Amr ad-Damri cooki ba doon na tàmbali saway xare bu njëkk <laughs> waaye moo dox seen diggante ndax daa amoon allié ak jullit ñi amoon allié ak waa Quraysh léegi nag Abu Jahlin nag bi mu delloo la ne waa Quraysh hé waajal leen seen bopp léegi moom <laughs> wax ko waxi reewateen yoo xam nga rek Abu Jahl père de l'ignorance <laughs> waaw wax ko wax yu xeew naan Muhammad ak <laughs> kiiwa bi alayhi salaam ak taalibe bi im nañ waaw ko léegi nag Quraysh kon nag suñu kii nekkatul sécurité suñu commerce bi léegi boobu yaboo ñuy jël suñuy matuwaay bu baax ndax daje Hamza mu ànd ak benn group doon ñu kar <laughs> waaw waaw loolu mooy boobu lañ tàmbalee mais alal yi ñu nangu woon mais dañ koy récupérer suñuy alal lañ jël ku génn Makka nga titre foncé sa kër sa alal ñu nangu ko gaa yi nag ñuy dem ngir tar lool nangu ko waaw ci yooyu lañ nekkoon nekk ci nekk ci ba badar bu mag bi am waaw ab waa nag la commencé kantaane saa la moom ak génn boppam ab waa la commencé woon abwa buwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin mooy badar bu njëkk bi ghazwatu safwaan mais ghazwatu safwaan jiba défend euh, kii la woon dafay la woon ak pala bi pala bi parce que Kurz ibn Jaabir <laughs> al-Fihri moo doge nee bàyyi ba julli ñi nekk ci jàmm sawaay xaar xaar yootal yootal yootal caawum Medina bi ak seen jur ji waaw rek song ko rek am lu jël rek daal di fiddi xalaar bi jot yonent saa sa yonent saa ko <laughs> julli ci génn ñu dàqi ko ba Badar côté Badar yooyu sawaay ne fes rëcc leen waaw loolu mooy Safwaan ghazwatu Safwaan mu rëcc leen léegi nag après Badru Qitaal nag dooru ñëw muy Badar bi nga xam ne daanaka buñ nee Badar moom sax la nit ñi xam <laughs> muy xare ba nga xam ne fa lañ naqale Abu Jahlin ban bakkanam ci ban bi sawaay daal di koy sànni ca qalibu Badr ak mbokkam ya ñoom Shayba ak ñoom Utba ak ñoom Abul Bakhtar ibn Hisham ñoom ñi nga xam ne ñooy Umayya ibn Khalaf xalafahum allahu fi naar waaw léegi kon yooyu ay étape la woon après bon ginnaaw loolu nag am na tamit jihaadu talabi euh, euh, euh, yoo xamante ni nii jullit ñoo doon dem ngir woo nit ñi ci diine waaw propager l'islam ci diin ci ci réew yi moo tax yeneen saa sax bu doon yónnee woon ñoom da doon wax naan bu ngeen dem di xare kenn lu dul ngeen woo leen ci diine ba pare waaw moo tax xataa Xaybar loolu la waxoon Seydina Ali ibn Abi Talib waaw demee nag leen woo ci diine ba pare waaw mu ngi noonu kon loolu te ñoom am na yu yi suñ defoon voilà yoo xam ne li leen mayoon chance mooy Quraysh parce que Quraysh dañu attilé woon jullit ñi de telle sorte boo fa génnoon di dem feneen yow yéen a ngi ci danger de moo tax ba accord Hudaybiya yi sawaay amee ci la euh, euh, euh, kii Seydina Rasulullah yi salaam nag daal di xaaral mu jublu ci gaa yi di Qurayshin <laughs> voilà you know ci ci ci yahuudu Xaybar yi voilà loolu mooy yooyu yëpp taxawoon nañ ci walillaahil hamdu wal minna ku ci soxla lu gën a gudd nag yaakaar naa ne dangaa dem foofaa insha allahu tabaraka wa taala léegi nag kanta fii kitaabul jihaad kon wax nañ la ci gàttal imaam Ibnul Qayyim nag <laughs> ci azat def na fa ay affaire yu ama ama am solo yoo xam ne boo jarul ñu koy reprendre defoon nañ ko foofu it boo fa demee di ko fa fekk quoi waaw yi nga xamante ne nii ci Zaadul Maad euh, euh, gisoon nañ ko tamit booba ci li nga xam ne mooy faslun fi hadyihi sallallahu alayhi wa sallam fil jihaad wal maghaazi wal bu'uus voilà bi muy wax étape xare yi ah kene daa am jihaadu al jihaadu bil qalb wal jadaan wad da'wa wal bayaan was sayf was sinaan ah mooy yooyu yëpp nekk ay étapes yoo xam ne ci wàllu. jihaad la yoo xam ne gisoon nañu ko mooy nit ki sa bakkan d'abord waaw gis nga boo ko boo ko newul tuy daal di koy allumer sa bakkanu bopp say bànneex waaw jihaadu nafsi ngay njëkke muqaddamun ala jihaadil aduw moom moo jiitu parce que foog nga xeex ak wakkal ngir mën a nekk ci li yàlla dig dig la ah man di topp yàlla moo tax yeneen bay saa saam ne al mujaahidu Ah, man jahada nafsa fi taati llah wal muhajiru man hajara ma naha llahu anhu waaw ki jihaad dëgg-dëgg mooy ki jihaad bakkanam ba teg ko ci li nga xam ne mooy li yàlla bëgg waaw mooy ki jihaad dëgg-dëgg bakkanam xeex ak bakkanam ba daal di koy ñett ci bëgg-bëggu lii borom bi bëgg kantaa ki gàddaay mooy ki gàddaay li yàlla tere mu ne looloo tax nag kaana jihaadu nafsi muqaddaman ala jihaadil adu kon nag xeex sa bakkan ba maîtriser ko mooy not ko teg ko ci lu yàlla bëgg nekkul da nga koy rendi non yëfu brutalité yooyu non mooy da nga koy noot teg ko ci li yàlla bëgg ba dootul bëgg lu dul lu yàlla bëgg bu boobaa yow sa bakkan boobu lañ naan waa ji rey na bakkanam loolu genre moo wax kese la mais du da koo rey mu dee waaw mooy amatul effet waaw boo manee loolu ba pare nag ci ngay jàll nag ci lii xeexek xare ak ak noon yi jaadul adu yi dee manul lewu sa bakkan saay saay eh, saay tooga gën a woyof <laughs> nangama gën a woyof yooyu la lay wax alhamdulilah mu ne la même ñaar yooyu doo leen man lu dul nga xeex ak troisième bi nga xam ne moom moom fekk daaneloo ko mooy ñaar yi dara nga ci manul mooy saytaane moo tax mu naan wa baynahuma aduwwun saalis <laughs> laa yum laa yumakkinuhu jihaaduhuma illa bi jihaadi wa huwa waaqifun baynahuma yusabbitu al abda an an jihaadihima wa yaxduruhu wa yur wa yarjufu bihi wa yurjufu bihi wala yazaalu yuxayyalu law maa fi jihaadihima min al-mashaaq wa tarku al-huduudi wa fawti al-lazzaati wal-mushtabihaat wa maa yumkinuhu an yujaahida dhaynika al-aduwwayni illaa bi jihaadihi fa kaana jihaaduhu huwa al-aslu li jihaadihima wa huwa ash-shaytaan voilà mu ne diggante gis nga sa bakkan ak xeex ak noon am na koo xam ne moo fi ne yoon taxaw muy Iblis. non kooku moom na manoo jiyaat yële lu dul moom tamit nga terrassé ko <laughs> waaw fo ci ci ci terrassé ko ngay jaar ngir man noot sa bakkan waaye nootaale noon yi waaw te foo jaar mu ngi jéem a gàcceel jaam bi di ko décourager roo ci jihaat bi nga xam ne mooy jihaat bakkanam ak noon yi di ko war ne eh sa waay sa bakkan fii àddina nga nekk laa wax defal ni ñépp waaw gaa yi gaa yi faut pas ngay déglu ñi ah naan lay xadiis sàngam ay alxuraan sàngam loolu on comprend mais yéen noonu loolu loolu loolu dafa weesu yéen àddina ngeen nekk ko quoi jën nga doxal sa ndaw li ñépp di def ngay def ah gis nga sa xew bi boo fi deful li ñëpp di def wala say nangam bi boo deful li ñëpp di def mooy lu bon lu nekk mu ne la xanaa gisoo ñeneen ñi koy def da nga leen a gën dara dajee ne loolu la lay wax bu boobaa yow nan ngay sa bakkan ba bànneex yooyu ko waaye noon bi bu dee noon bu taxaw songu gaay di leen di di di di rey léegi mu ah sa fexe la daw nga dem fenn foo xam ne moo gën a euh, bakkan benn la de waaw waaw lii nag boo fi beewee c'est fini ah. <laughs> Ah, <laughs> baax na te gis nga gaay yi armée yi ñor yéen da ngeen a xaaja yor armée yooyu yéen yéen xarawu ngeen yéen da ngeen di xaru voilà parce que ñii li ñu yor nit yéen ngeen di ñëw yéen da ngeen rek ah. mooy saytaane moo lay wax loolu <laughs> moo tax mu ne kooku moom manoo xarit yee du dul jaar moom gisaat ko moom waaw moo tax mu ne borom bi ne inna shaytaana lakum aduw fattaxiduhu aduwwa dëgg dëgg te suuratu Faatir dëgg dëgg saytaane ñeel na leen yéen doomu aadama yi seenum noon kon nag na ngeen ko jàppe noona voilà <laughs> kon nag mu ngi noonu quoi hmm? loolu lu ama am solo la après après mën ni ji waaw muy yiñ la wax léegi jihaadu nafsi jihaadu shaytaan jihaadul kufaar ak jihaadul munaafiqiin ba nga xam ne moom la ci tuddul woon ndax naafiq yi dañu nekk diggante noonu mooy yéefeel piir naafiq yi nag dañu nekk ñoo xamante ne dañuy mbubb woon ay jullit lañu seen biti yëpp mbiru jullit lañuy wane mais ñoo gën a wa huwa aladul xisaam moo gën a tar ak xuloo ak bañ ñi nga xam ne ñoo julli ñi mais dañuy julli ci di woor di def lépp mais l'islam kese lañ bañ mooy zanaadiqa yeeg ñooñu léegi kenn du xeexeek ñoom ay armée déedéet déedéet <laughs> loolu kenn du xeex ak moom ay armée waaw léegi mu ne la imaam Ibnul Qayyim li ne mu ne eh, eh, léegi eh, mooy bakkan noo koy nooy xeex ak moom mu ne an yujahida ala ta'allumil huda wa diinil haqq alladhi la falaha laha wala sa'ada fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi wa mata fatahu wa mata fataha ilmuhu Euh, shaqiyat fi yi mu ne boobu bakkan moom kaay ma wax la parce que tamit mooy diine loolu la bu la nee boroom xam-xam yi te lool ci alxuraan sunna lañ ko jële buñ la problème a ngi problème a ngi après au revoir bye bye débrouille-toi comme la problème léegi nañ def nii daal di ciy mu ne nan lañuy xeexee doon ak bakkan nan lañuy jihaad ak sa bakkan mu ne mooy premièrement ala ta'allumil huda mooy nga jàng jubuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran ak sunna bul hypothéquer sa diine bul jël sa diine jox ko gaa yoo xam ne tane wuñu la lu dul de non seen sant kese nga leen wege mais xamuñu dara waaw bu ñuy wax la Zuhayr waxoon a fi nekk waaw wa wa kayin wa loolu lu tax tout le temps bi dama koy kii quoi <laughs> ni ni ni bayte bi commencé wa kay mim ri'in eh, eh, eh, laka mu'jibun ziyaadatuhu aw naqsuhu fi takallumi waaw <laughs> lisaanul fataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu wa lam yabqa illaa suuratal lahmi wad dami waaw waaw loolu la loolu mooy dëgg <laughs> loolu la Zuhayr ibn Abi Sulma daal di woon wax di bàyyu Ka'b ibn Zuhayr radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa kayin tara min saamitin laka mu'jibin laata yoon nit koo xam ne dafa noppi mu yéem la lool waaye ak yokkoom yéem googu yokk ci lu baax aw naqsu wala nga xam ne waa ji daal ndeke daal du kooka fi takallumi mu ngi mooy bu waxee waaw li wolof yi naan ko wax feeñ wax nañ dëgg de ko wax feeñ laa wax <laughs> moom kay buñ nee waa ji professeur de physique la non sa waay professeur des universités il a écrit tant de livres alors que euh, waa ji gis nga bu toogee ñoo xamante ni xam nañ domaine boobu buy wax ci domaine bi gaa yi di xam ndax kii li ñu wax ci moom dëgg la wala déet waaw loolu nag mooy ci domaine yépp nag xam-xam yépp waa ji philosophie la kii yow wuu professeur émérite en philosophie sa waay après waa ji xamul koy Platon xamul kuy Aristote xamul kuy mais après mais amul philosophe boo koy xafa wax ba sawaay daanaka même même même bu assistance buñ ko laajee sax question ne ko euh, dañu bëggoon a xam la philosophie antique dégg nañ sax ci nga spécialisé wu de la Grèce antique sawaay ñu ne ko Platon mu naan euh, pardon ñu ne ko Platon mu ne c'est la première fois que euh, Euh, ce nom traverse euh, entre dans mes oreilles là Platon c'est qui ñu ne ko Aristote mu ne bon kii top non mais kon day xam ne saa yi xoolal attention waay kii xamul dara waay <laughs> waay en plus moom xam nga sax bu doon philosophie générale dafa yaatu kooku sax c'est difficile nga ne ko bon ñooñu xamu leen waaye yow koo xam ne nee ci loolu la spécialisé wu jamono ji ñoo doon dund tamit a xamu leen te ñooñu la fa ngay wax philosophie te doo leen tudd léegi nag lool jàpp ko ci domaine bi yépp. ñu ne la waa ji non kii mu hadis bu rëy la daanaka doo mën a waxu hadis xam na ko ñu ne ah, waaw gars yi ne ko waaw euh, saxiixu imaamul Buxaari mu naan c'est qui Buxaari Buxaari euh, ça me ça me dit quelque chose Buxaari euh, c'est pas de ñu ne ko mais non saaxibu mooy ki bind saxiix bi quoi hein saaxibu saxiix hein moom mu ne noo xamu ko ñu ne ko mais al imaamu Ahmad boroom saaxibul musnad mu ne kii Ahmad Ahmad Ahmad Njoon ne ko mais Ahmad ibn Hanbal mu naan hein kooku Sénégalais <laughs> te ñu ne la waa ji saway da nga eh, eh, eh, xool leen non saway kii kii xool leen seeti leen keneen quoi way <laughs> mooy nag jàpp ko ci yoolu waaw jihaadul nafsi da ngay jàng mooy dangay ngay jihaad sa bakkan teg ko ci mu xam li mu war a xam te loolu nag boo koy def taal ta'allumul huda gis nga façon xam-xam yi nga xam ne amaluñ la njariñ yëpp dañ koy teg fee waaw parce que gis nga li ñuy produire ci bind par bés boo ko naroon a lii réew nit ki loolu mënoon na jël sa dund yëpp doo ko jeexal léegi imaginer yow li ñu bind yëpp depuis boo dul sélectionné di jël li nga xam ne al anfa fal anfa li la ëpp njariñ topp lu ëpp njariñ boo mayul sa dund dina jeex te doo réaliser tous kon jihaadu nafsi sa bakkan nooy xarek moom an yujahida ala ta'allumil huda yéen muy jàng début bi dina naqari waaw nga toog di jàng nekk di toppatoo xam-xam di nit ñi nekk di seetaan yoo xamante ne nii yëpp ay yëg di la moo xew été bi gaayee ngi ci plage yi ñi wa ngi ci kii yi waaw ñii mu ngi ci football yi nawetaan yi onkaam yi octave yi topp affaire yi di voyage yi di dem voilà tey tey tey tey équipe sàngam mooy déplacé wu gars yi non seulement ña dem waaye télé yi ak balaa lii le commentaire avant match ak après match ak pendant match lépp ak bi ci tegu yooyu yëpp nga mën a nekk sa bakkan nekk ci téere xam-xam bi loolu foog nga def ko non foog nga def ko lâcheté moom ak laxisme boo koy def doo am dara waaw te dangay ngay jo da ngay warwaa da ngay foog ne xam nga nekk xamoo tus kon bu njëkk mooy da ngay yenn sa bakkan xeex moom teg ko jiyaar ak moom teg ko coonoy muy jàng xam-xam bi nga xam ne mooy njub wa diinil xaq ak soobu wi nga xam ne mooy soobu dëgg bi nga xam ne moom la borom bi yoor jaare ko ci yonent way saa saa alladi la falaaha laha bakkan bi manula amuk wala saadata ma ma'ashiyaata manula am ak ak ndaataa tëllëx waaw manula am ak texeeg ndaataa tëllëx ci ak dundam fii ci àddina wa ma'aadiya ak fa mu alaaxira lu dul mu jaare ko ci xam diine jooju di ko wëyal as yéeneem sell ngir yàlla waaw te mu xam ne gis nga bés bu ko xam-xamu leer rëccee moom laa doon wax naan foog nga xam li nga lu baax nga ne te yenn yi nga bàyyi leen yi la amul futilité nga baleen waaw gis nga bu ko bu ko deful ba mu faat ba mu xam ne bu ko faatee rëcc ko shaqiyat fi daaray mi daal dinay toox fii ci àddina ak àllaxira ñaari kër yi waaw moo tax suñu boroom moom la njëkk a Seydina Muusaa falaa yasu walaa falaa yasuddannaka anhaa man laa yu'minu bihaa gis nga njub gii ma la teg muy kalimatu laa ilaha illa allah te da koy xam nekk ci xam-xam bi li nga xam ne mooy leer waaw kooku koo xam ne loolu du programme am du affaire am du souci wam kooku bu mu la ci dindi bu nga xam ne ay bakkanam kese lay topp ay bànneexam wa tabaahu boo koy topp fa tardaa bi torox bu ko bu boobaa kon jihaadu nafsi noonu nga koy defee mooy xam-xam ndax mooy leer. waaw loolu mooy bu njëkk bi xare beneen bi nag ah mooy waaw <laughs> akbar non non mais non c'est c'est tellement grave mu ne ginnaaw bi nga jàngee nag xam-xam boobu ba am ko mu def beneen affaire parce que loolu benn étape la c'est pas que yow àgg nga mu ne am yujahida ala al amali bihi ba'da ilmihi wa illa fa mujarradul ilmi bila amalin in lam yadurruha lam yanfa'uha waaw waaw wala lam yanfa'ha in lam yadurruha lam yanfa'ha waaw mu ne ginnaaw bi mu xamee leer boobu nag léegi nag mu des ah te lool boo koy xam nga koy defaale en même temps nekkul da ngay xam ba pare door a jëfe non da ngay xam di jëfe li nga xam par ndànk-ndànk l'oiseau bâtit son nid voilà ndànk-ndànk lañaa jàpp golo gaa ca ñaay ba